à condition ñi nga xam ne ñoo nekk ci jàkka ji respecter règle yi waaw moo tax ñeneen ci bàyyi saab seneen ne non non <laughs> tam mu ne leen waaye yéen lu tax du ngeen defar seen sàppe yi comme ni nga xamante ne noonu la ko malaaka yi di defe fa seen borom waaw mu ne lu defar leen seen sàppe yi comme ni ko malaaka yi di defare fa seen borom ñu ne ko mais yeneen may sa sa waaw akbar nan la ko malaaka yi di defe mu leeralal leen waaw waaw moo lool lu ama am solo la an Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhuma di ñu leeral lii waaw yonent bi alayhi salaam mu ne kon defar leen seen sàppe yi kamaa li nga xam ne malaaka noonu la ñuy defare seen sàppe fa seen borom waaw kon moo tax mu doon wax ne doon na wax moom yonent bi alayhi salaam ah naan aqimu sufufakum wa haadu bayna al-manaakib wa saddul xalal wa saddul xalal wa saddul xalal wa liinuu bi aydii ixwaanikum wa laa tadharuu furujaatin lish-shaytaan wa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah wal hadiisu qad rawaahu al-imaamu Abuu Daawuda Sulaymaan ibnu al-Ash'ath ibnu Ishaaq ibnu Ishaaq as-Sijistaani muy as-Sijizi rahmatullahi alayhi waaw Sulaymaan ibn al-Ash'ath as-Sijizi muy as-Sijistaani rahmatullahi alayhi waxoon nañ la imaam at-Tirmidhi waxoon as-Sijizi <laughs> as-Sijizi waaw te nee na nee na ban xadiis la doon wax noonu al imaam Abu Dawud rahimahullah waaw kay booy keroog bi ñuy gis bi ñuy gis hadith yi wax ci julli ndax dañuy fay dañuy witar wala déet Allah est-ce que dañuy fay witar wala déet Seydina Abu Dawud da ngay indi ay indi ci ñaar boo xam dafa jaar ci Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam beneen bi ci Abdullah ibn Zayd ibn Aslam kii euh, euh, euh, imaam at-Tirmidhi laa bëgg a wax léegi nag xam ne noonu la demee <laughs> mu ne mu ne moom al imaam at-Tirmidhi mu ne sami'tu Aba Dawud as-Sijzi yaani ah ay def ah as-Sijzi yaqulu sami'tu Ahmad ibn Hanbal yaqul al imam at-Tirmidhi bi mu andee hadith yooyu ci sunanam indi riwaaya di jaar ci Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam ak frère am di Abdallah ibn Zayd ibn Aslam mu ne dégg naa man imam at-Tirmidhi Sulayman ibn al-Ash'ath Abu Dawud mu ne boo na ne sami'tu eh, Abu Dawud as-Sijizi a'ni Sulayman Euh, euh, yaa yaani waaw Sulaymaan ibn al-Ash'ar voilà <laughs> mu ne dégg naa Abu Dawud man imaam at-Tirmidhi as mu ne mu ne maa ngi ciy jublu kooku as-Sijzi moom Sulaymaan as mooy mooy ah, non saxeef Abu Dawud dégg naa Abu Dawud Aba Dawud mu ne yaani bii ki ma ci jublu nag mooy Sulaymaan ibn al-Ash'ar muy borom sunan bii moom laa dégg nag imaam at-Tirmidhi mu naan sami'tu Ahmad ibn Hanbal mu naan dégg naa Ahmad bi imaam Ahmad waxoon naa la moo gën a takkoog moom ci ashaabu sunan imaamu Tirmidhi imaam Ahmad sax du sëriñam ndax jotewu ko mais imaam Abu Dawud imaam euh, al-Bukhari imaam Muslim ñoom ñëpp taalibu imaam Ahmad lañu woon imaam Tirmidhi na ma dégg naa Abu Dawud aan ah yi maa ngi ci jublu Sijzi maa ngi ci jublu Sulaymaan ibn al-Ash'ath voilà <laughs> voilà mu naan Abdullah hadiisu Abdallah moo gën a yoon Abdurrahman parce que Abdurrahman dañ koo doyadal mooy dafa dëgërul ci waa ahlul lugha ibn euh, Sulaymaan euh, kii boobu Abdurrahman ibn euh, Zayd ibn Aslam ah voilà <laughs> léegi kon Seydina Abu Daawud mu ne rahmatullahi alayhi kon hadis bi mu ne muy hadis Seydina Abdallah ibn Umar Abdallah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dane aqiimu sufuuf waaw coo wooraleel leen defar leen seen sàpp yi mu jub wa haadu bayna al manaakib waaw mooy ngeen jël seen bagg yi def benn yenn yi nekk côté yeneen yi moo ñu takkaloo waaw ij'alu ba'daha xidaa'a ba'd haythu yakunu mankiba ya mankibu kulli wahidin min al-musallin muwaziyan li mankibi al-akhar wa musamitan lahu fatakunu al-manakibu wal-a'naq wal-aqdam ala simatin wahid noonu la ko boroom Awn al-Ma'bud sharh Sunan Abi Dawud noonu la ko waxe rahmatullahi alayhi waaw mu ne lim tudd lim jublu ci haadu bayna al manaakibi mooy jël leen seen mbagg yi ngeen def ñu nekk côte à côte takkaloo waaw ba nga xam ne mbaggu kenn ku nekk ci ñiy julli day takkaloo nekk côte ak mbaggu keneen ci ñooy nekk même alignement bu ko defee bu boobaa buñ ko defee mbagg yi manaakib yi hein nekk benn alignement wal anaq da ngay gis seen gannaaw yi wal aqdam mooy seen dëggu tànk yi yooyu yëpp day jub ko ñooy nekk même moo tax ma ne la du ca baa catu baaraam ya ngeen di xool est-ce que foofu takkaloo ñeent moo tax li ñenn ñi tamit di defaree léegi nañ continuer bi yoo pare nañ continuer ba pare wa haadu bayna al manakib wa suddul xalal mu ne nag dee leen fatt al mooy espace yi am seen diggante bu leen bàyyi muy am al furaj moom lay wax furaj fële waaw moo tax dina ko waxaat ci biir wa suddul xalal leen diggante yi moo tax kenn du jël am na loo xam ne kenn catu baaraam la ñuy def mais dafa am beneen problème moo gis ne jublu xibla jublu xibla du demal sama tànk bi nu ma neex laa koy taxawee de sa tànk bi dafa war a jub koj amul dëngal sa tànk da gis ñu bari luñ ci bàyyi xel dañuy taxaw bi julli dëngal seen tànk yi mooy tànk bi comme euh, comme genre lan laa koy waxe comme benn V ñaari tànk yi comme V bu taxawee wala tig boo xam ne laa la guñ laa lay guñ mooy benn tànk bi day day day penché wu benn côté côté droite lante droite bi côté gauche bi penché wu ne alors que waru la demee noonu la nekk comme benn Y règle wala benn V dafa war a nekk comme parallèle yoo xam ne day jub gis nga mooy bind euh, chiffre romain yooyu chiffre deux nga def ñaaree trait ngay def gis nga ni ñuy defee noonu cop comme ñaari tour yoo xam ne comme tour de wala des Wall Street Center gis nga noonu ñu taxawee te gars yi toj ko en 2001 gis nga mooy ñaari mbir yoo xam ne dañoo taxaw nii nekk cop ñoo àndandoo même direction ju xoj noonu la tànk yi war a mel jublu la ci kibla bi mais doo taxaw sa tànk dëng na le beneen bi dëng ne léegi ci sa wet moom jël catu baaraamam teg sa catu baaraam moom keneen ci def loolu ñu foog ne defar nañ sàpp bi defar dëgg mooy seen digg tànk seen seen seen seen seen tëb tëb tëb tëb yi laa leen tew tëb tëb yee ngi soree am na sax espace boo xamante ne keña mu daw xaj na fa taxaw di di di di sieste waaw alors que dañoo waroon a taxaloo mbagg mbagg waaye prix tëstal yi kaabahu bi karabe waaw mais mooy yooyu yëpp ay erreur la yoo xam buñ ko xeeb de wallahi bu xeebul de ñu leen may sasam doy wax waat ne bu ngeen ko defu borom bi day jaaw day féewale seen xol waaw moo tax imam Abu Mas'ud ne yi yéen na gis naa ne yéen a ëpp lu ngeen wute parce que seen sàppe yi jubut waaw léegi kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne wa suddul xelal bu leen bàyyi ay ay ay ay moom laa la doon wax ñun wolof yi xoolal jàkka yi loolu jàkkaay yi ak jàkkaay yi nga xam ne ñoom bokkuñ ci waay waaye xam nañu sariya di ko doxal quoi c'est simple bu dul noonu sax bu baax loolu loolu mënoo ko gis. kii taxaw nee kii taxaw ne seen diggante espace boo xam ne nag wuy taxawaalu mën na cee jaar waxuma la mu ndaw. waaw te ñëwee ñu ngi julli kenn du laalante waaw noonu la seen xol yi sore kon bu ne wa suddul xalal waaw na fat diggante yi bu leen bàyyee espace seen diggante waliinu bi aydi ikhwanikum nooy leen ci seen kanam mbokk yi mooy nooy leen bu kenn ñu naan ko sawaay dafa la sàppe bi jegesil jegesil ci kii sësal ak moom bu mu nekk di mer wala moom mu sës ci yow ngay war xool xoolu waaye saa yi looy def nii wala nga kiccaat sa tànk wan ko ne waaye dugguma li ngay def waaw mu ne lii nu yonent bi saa ne woyof leen waaw te wommatu ci lii ma leen digal bi yadi axu bi aydi waaw ci seen kanamu mbokk yi waaw dimbalante leen ndax borom bee na wa ta'aawanu alal birri wat taqwa dimbalante leen ci mbaax ak ragal yàlla lii mbaax la loo xam ne bu ngeen ko deful seen xol yi borom bi gaawale seen xol waaye sa waay fi ñu war a jël xol dimbali ji mu dimbali la moo gën mu koy def yow nga koy ànd nga koy nga koy meek déedéet lii nu bi aydi ikhwanikum waaw non wala tadaru furujatin li shaytan te bu leen bàyyi ay espace ngir shaytan ndax espace bu ngeen bàyyi shaytan yi fay moo fay nekk loolu mooy waral seen xol yi di féewale parce que inna shaytana lakum adu fattaxiduhu aduwwa mbiri saytaane de neen la euh, noonu la pour yéen na ngeen ko jàppe noonu waaw waaw wala te bu leen bàyyi wala tadaru furujatin te bu leen bàyyi ay ay ay ay ay espace li saytaan bàyyil ko fa saytaane ndax sa diggante bii yaag sa mbokk bi gis nga boo ko fattul saytaan yi fay ñëw taxaw tax saytaan rek xam nga julli tax koo jóg ngir féewale ñuy julli hatta ni yow ñi nekk ci biti noonu lañ def waaye ñi nekk ci jàkk ji ci boppam désespéré bu leen mënee yàqal noonu la leen di yàqale génn sàppe bu baax ñu foog ne ñu ngi ci dara ndekete yoo seytaane ndax na leen bu yàgg waaw Allahu akbar bu leen ko bàyyil espace mu teg ci ne wa man wasala saffan wasalahu Allah yeneen tubaab yi saa saa am ne képp ku jokk ab sàppe wasalahu Allah borom bi dina ko jokk waaye wa man qata'a saffan qata'ahu Allah képp koo xamante ne nii lii mu wax mooy yi mu wax ni suddul xalal wala tadaru furujatin li shaytan haadu bayna al manakib wal aqdam yooyu mu wax leen ko defu ngeen ko ki deful loolu xam nga mooy lan haadu bayna al manakib na seen mbagg yi nekk côte à côte taqaloo wa suddul xalal ngeen fatt diggante yi bu mu am ay espace waliinu bay bi ay di eh, ay eh, ikhwanikum ah woyof leen seen diggante mbokk mën a def lool wala tazaru furujaatin li shaytaan te bu ay espace ngir shaytaan ku deful loolu mooy ki dog sàppe bi wa man qata'a saffan képp ku dog sàppe qata'ahu Allah borom bi dina ko dog Allahu akbar Allah mooy yërmandeem la doon ut si ñu jàkke du ko am wal iyaazu billah lépp lu mu doon moo ko tax a bi day dog loolee du agsi ci moom ndax lii moo tax est lu garaaw dax ni kay wallahi garaaw na waaw léegi ma ah man fay ma ne man nag damaa amub laaj waaw ah fay waaw ah, marhaban akbar Allahu lan mooy sab laaj yaa fay ni astami'u ilayk maa leen di maa ngi lay déglu nga ne ma man kat at yii ñu génn wax Covid 19 ah sàppe yi dama doon gis ñu doon bàyyi un mètre diggante un mètre un mètre ne bu kenn dajaloo ndax feebar bi te ñépp kuy ñëw ci jàkk bi na nga yor ay masque waaw est-ce loolu amoon nañ ci droit ci du garaaw yi nga wax nii ñun waxuñu lu furañ rek. ñun ngan di lañu la ñu doon bàyyi un mètre diggante kenn ki mais loolu kay saay ah! loolu kay xam nga ne loolu ëpp na fu rek kese waaw loolu moom lu ci ne ma ne la avec loolu darura la lii mooy bu yooyu amul parce loolu borom bi l'islam dafa ñëw dafa bokk ci maqasidu sharia yi tax sharia ñëw bokk na ci hifdun nafs mooy wattu aar li nga xam ne mooy bakkanu doomu aadama yi nag bakkan bu aar boo ko aarul bakkan boobu du jaamu yàlla waaw moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam biñ nee Makka gaa yi di leen sonal lan la leen wax da leen a tegtal Habasha ne leen inna biha malikan la yuzlamu am nga buur nekk bu maandu boo xam ne du ñu tooñ kenn fa moom ñoom bañuy dem rawale seen bakkan d'abord parce que Makka daanaka mënuñu fa woon jaamu yàlla te pourtant xam ne fi jëm buur la bu jub waaye chrétien waaye ñii nekk fii mbugal ñu leen teg metti na yonent bay saa saa wax leen dem foofu ndax lan xifdun nafs waaw ngir wattu seen bakkan kon loolu bu amee yenn règle yi dañ koy assouplir ndax kat comme que mbir ni ci air bi la doon jaar te dañ doon digle fépp ci jàkkaat feneen a ci yem nañuy bàyyi ay distance entre nit ñi parce que bu nit sëqatee même ci sol masque sax ak sëqat am na yenn matt yoo xam ne du la protéger li gën respecter les distances loolu bu dee ci kaw loolu loolu day mën a nekk mooy ñu def noonu jullee ci jàkka yi moo gën ñu tëj jàkka yi ne parce que gars yi dañoo waroon a defar sàppe yi déedéet parce que man la man la yudrak jullo man laa yudrak man laa yudrak kullu laa lépp loo xam ne lépp manoo koo daf manoo ko am comme jaamu yàlla julli ji kenn du bàyyi yi ci ëpp mën nañoo dajaloo julli waaye sauf bu boobaa ñu ne ñu ah à condition taxaw sàppe yi mbagg ak mbagg dootul mën a nekk parce que ak virus bi ak yooy ci ngelaw lay jaar pour protéger nit ñi dangeen def mètre bu kii taxawee un mètre kii taxaw mais na yi jub ci kaw loolu loolu dina mën a nekk wallahu taala alam yaa fay léegi ah ñu jeexale xanaa benn boo xam ne al imaamu Abu moo ko indi ba léegi waaw moo tax bu ñu xamee dara lu ñuy jaamoo suñu diine quoi wallahi ñii la quoi waaw non kon waxoon nañ la yonent bay salaam bala ñu ñëw mu ne doon na ne sawwu sufufakum fa inna taswiyata min tamam as dee leen jubal Seydina Anas ibn Malik kéwr rawal hadith fi sahih fi sahihayn muy tamit ashaabu sunan yi bam des imaamu Tirmidhi ak imaam Ahmad solo nañ mu ne Seydina Anas sawwu sufuufakum yonent bi saa saam ne leen jubal seen sàppe yi fa inna taswiyata as-saff min tamaam as-salaat ndax kat jubal sàppe daa bokk ci li nga xamante ne day matal li nga xamante ne bokk na liy matal julli yonent bi alayhi salaam ci boppam gis nañ ne moo ko doon defal boppam waaw waaw ah te très yooyu ñuy teg ci jàkkee loolu am na mën na am cosaan de ndax Seydina Anas radiyallahu anhu euh, dafa am. Muhammad ibn Muslim ibn as-Saa'ibi rahmatullahi alayhi al-Madani rahimahullah dañu damaa julli ci côté Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu bi ma jullee ci watam fa qaala mu ne ma hal tadri lima suni'a haadha al-'uud mu ne est-ce que xam nga lan moo tax ñu def fi bant bii ngay gis boo xam ne ngir di ci doxale defal sàppe yi ba mu baax di jub fa qultu nee na ma ne ko laa wallah di ko déedéet wallahi maa ngi wat yàlla mu ne qaala kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yada'u yadahu alayhi fa yaqulu istawu wa addilu sufufakum waaw waaw waaw nee nant bi alei saatu salaam da ci doon teg loxoom ci bant bi di ngir defar suñu sàppe ci bant bi ngay gis naan jubal leen sàppe yi wa addilu jub jubal leen na juste jub sufuufakum li nga xamante ne nii mooy seen sàppe yi ah, moo tax doon na wax ne xiyaarukum alyanukum manakiba fi salaat gis nga ñi nga xam ne ñoo gën ci yéen mooy ñi nga xam ne ñoo gën a nooy ay mbagg mooy bu ñu leen xasee wax ne leen gaaw leen ngeen def ne leen defar leen bi avancer wala reculer du rëy rëylu tuuti mu def ko usal nii mu def waaw du nekk rek rek rek ko kii non tamit du bañ bu dee sàppe yu ne daa am place bu def du ne mboo pour mon confort damaa bëgg di gën a jaatu déedéet day bàyyi kenn ne ko mën nga dugg si fii ngir ñu eh, eh, ñu daal di mën a fatt foofu ba buñ may seytaane fa mu nekk suñu diggante waaw kon liñ doon wax mooy bi nga xam ne ñoo amaana insha allah moom la ñuy jeexale mooy yonent mi alayhi salaatu wa salaam dafa ne russu sufuufakum wa qaaribu baynaha wa haaduu bil a'naaq walladii nafsii biyadihi innii la araa ash-shaytaana yadxulu min xalali as-saffi ka'annamaa al-hijr Allah Allah Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne russu sufuufakum mu ne mooy tappale leen nga jël dammu ba'daha bi bila ba'd waaw comme bunyaanun marsuus mur ba alquran doon wax inna allaha yuhibbu alladhina yu eh, inna allaha yuhibbu alladhina eh, yujahiduna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus aw kama qala ta'ala bunyanun marsus miir boo xam ne dañoo sësaloo mooy brique yi ni ñuy def teg brique teg brique mu ne russu sufuufakum tappale leen seen sàppe yi wa qaaribu wa baynaha mooy na jege na sàppe yi tappaloo waaw mooy sàppe bu ngeen tegee benn sàppe premier sàppe beneen bi na ko jege bu mu nekk ngeen teg benn sàppe daa naka jël deux mètres teg beneen sàppe bi loolu na beneen problème bo non seulement yonent bay sa sam da koo tere nii deuxième mooy léeg-léeg nit ñu bari ñëw fekk ñu ne jàkka ji fees na ba ñuy julee ci biti nekk jàkka ji feesul parce que gars yi ni ñu taxawee am na raa yu bari lañ tëb raa bu bi raa ba ko teg bari mu ne qaaribu jegeel leen baynaha diggante seen sàppe yi Allahu akbar waaw waaw wa haadu bil ana ngeen jël seen doq yi mooy na nekk côte à côte mooy jàmmaarloo mooy lan bu mu am benn takkaloo bu mu am benn hein hein benn hein espace bu ñu leen di réer mel seen doq yi day jub xaj wa hazu bil anaq kota kota walladhi nafsi bi yadihi mu ne maa ngi waat maa ngi waat maa ngi waat ko muy waat walladhi nafsi bi yadihi waat naa ci ki nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxo muy borom bi tabaaraka wa inni man de la ara shaytaan yonent bi saa saa nee na maa ngi gis shaytaane yadxulu min xalali sof ma damay gis li muy dugg seen diggante fàtte yi bu dee defaru ngeen ko ka annaha al hadas Allah muy mel ni gis nga as mbëy wala as xar su ndaw te di jaar ci diggante noonu la seytaane bi fay jaar loolu lay mel Allahu akbar Allahu akbar mooy gis nga noonu lay def <laughs> dafa dugg <laughs> ngir yàqal leen féewale seen xol yi loolu nag imaam bi moo ci doon taxaw comme ni ñu gisee yeneen tubaab yi saa saa ñii di ko def te Seydina Umar ibn al-Khattab waaw noonu la doon def waaw noonu la doon def. daroon moo tax Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu mu ne kaana Umar laa yukabbiru hatta ta'tadila as-sufuf yuwakkilu bi dhalika rijalan Seydina Umar radiyallahu anhu wal hadiis qad axrajahu al imaam Abdur Razzaaq saahibul Musannaf rahmatullahi alayhi alayhi ridwaanu ar-Razzaaq waaw mu ne Seydina Abdullah ibn Umar mu ne baayam Umar ibn al-Khattaab ne xalifa doonul woon kàbbaar mukk lu dul ñu jubal sàppe yi ba mu jub xaj mu ne da doon chargé wu ay nit ñoo xam ne yeneen sàppe yi ci ginnaaw mu ne dañoo xam ne ñoom la naan yéen dee leen ma toppatool sàppe yi ba mu jub xaj bu paree ngeen door maa wax ma door a kàmbaar moom mooy res bi kon loolu mbiru imaam yi la de amul taxaw ñu kii rek yore dafay saasaam dëgg li ñu la waxoon si say nan noomaan hadis biñ nekk wax riwaay imaamu muslim bi yonent bi alayhi a de kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusawwi sufuufana hatta ka'annama yusawwi biha al-qidaa hatta idha ra'a anna qad summa xaraja yawman loolu mooy moom moo ko def di leen ko digal di ko toppatoo ba mu jub gisoo Abu Mas'ud yi wane ne Seydina Omar da koo da koo roy Yonent bi alayhi salaatu salaam nee day ñëw di jàpp suñu mbagg yi di ñu wax avancel ñëwal ci kanam defalal nii kii di ñu defarloo sàppe yi kon imaam bee koy toppatoo waaye bu ko defee di leen ko yàgg wax ba gis ne nit ñi léegi laata mu leen koy wax sax gis ne ñëpp defar sàppe yi bu boobaa jaratul mu koy wax. jaratul muy ñëw naan sawwu sufuufakum wala aqimu as-saff wa haadu bayna al-manaakib wa suddu al-xalal wala tadharu furujaatin lish-shaytaan loolu dañ ciy gisee ne kon yeneen tubaab saa saa am tout le temps la ko doon wax bi nga xam ne hattaa ra'aa annaa qad aqalnaa bi ñu gis anhu takk nañ loo xam ko doonu ko woon defati moo tax mu ne summa xaraja yawman fa qaama waxul mu wax mu doon wax mu génn benn bés ñëw hattaa kaada an yukabbir bay dem bay kàbbaar kon dañuy gis ne sunna soosu c'est temporaire fekk jàkke ji nit ñi mën a defar sàppe yi imam bi tout le temps daa war di wax yii tànn ci yenn kaddu yu bari yi fi gis yonent bari sasam di ko wax yooyu sawwu sufuufakum aqimu as-sufuf wa haadu bayna al-manakib ak inna taswiyata as-sufufi min tamami as-salat ak yu mel noonu istawu wala taxtalifu fa taxtalifu qulu fa taxtalifu qulubukum aqimu sufufakum ak yu mel noonu loolu noonu yu di ko royee yonent bi saa saa mais bés bu ñu wax kat jàkka ji léegi jàpp nañ mbir mi ba léegi moom laata bala mu commencé taxaw sax di taxawal ñu def ko jaratul ñu wax loolu waaye nag teewul saa bu gisaatee que ne ah tey nag defuñu ko mu delluwaat ca tam doon def waaw moo tax yonent bi saa salaam ba mu gisee nag dem bay waaj a kàbbaar waxatul loolu mais dem bay waaj a kàbbaar ndax ñoom jàppoon nañ mu gis kenn mu ne leen ibadallah la tusawwunna sufuufakum aw la yuxaalifanna allahu bayna wujuuhikum kon lii euh, euh, li nga xam ne mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy gis nga hatta yenn sunna yi nga xamante ni ci sax kenn du ne ah taswiyatu sufuuf bu amul julli ñépp yàqu na léegi waaye hatta loolu nga xam ne sunna yonent bi ay saa saabu bañ koo sàmmoon teel xoolal lu garaaw li ñuy indi la yu xaalifunna allah borom bi wat naa ne dina jawwale dina féewale diggante seen xol yi waaw waaw Allahu akbar mu bàyyi seytaane di leen fowe du ngeen mën a ànd te ñu mënu defar sàppe yu jub bu leen xaar daraay diine ñu def ko mu ànd déedéet yeneeni caaxaan nag mën nañ ko def ànd parce que caaxaan yi moom chorégraphie caaxaan moom yomb naa am da ko koy feneen musiciens yi ni ñuy defe seen chorégraphe yeeg seen peccikat yeeg façon yooyu nga xam ne day dugg xoj loolu nag ci jaaxaat la mais daraay diine yu leen islam an dootuñ ko man te loolu day déborder ci yeneen yi buñ ko mënee ci yenn caaxaan am na koo xam ne yu sérieux yi rek daanaka yu bari buñ ko man am na rek yoo xam ne dinañ rëcc man ko defandoo mais loolu ay exception lay doon sinon borom mooy jaawal la seen xol non seulement ci wàllu diine mais seen lépp day tax de seen dundu àddina dootul neex seen diggante ku ci gis moroomam mel ni safar nga gis waaw te dara waralu ko lu dul ñàkk toppatoo sàppe yi moo tax ñun surtout réewu wolof war nañ ci taxaw bu baax te seetlu bu baax même ñi koy respecté nañu xool ne mbir yi nekkul catu baaraame ngay xool waaye na tës tën yi ah moo tax hadiisu Seydina Nu'man bii de passage <laughs> bi Seydina Abu Dawud ne di Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fara'aytu rajula yalziqu mankibahu bi mankibi saahibihi ah wa ka'bahu bi ka'bihi ah <laughs> ah ah wa wa wa wa wa Kaaba wa Kaabahu bi Kaabi loolu loolu eh, dañ ciy jàngaleen nag lii al imaam al-Haafiz Ibn Kasiir rahimahullah wax ne waaw waa ahlu na dañoo wuteeg siiti ci ñetti masala yoo xam ne yëpp yooyu moom dafa leer ci wute juñ ci wute bokk na yi parce que xam nga siit ñoom dañ ne ci jàpp jàpp tant kenn du ko raxas dañ koy masaa ndax jàngilu wa arjulikum ilal ka'bay wamsahu waaw njàngin la mu wér mu sax waaye waa jumhurul ulama ahlu sunnati wal jamaa siwa al imam at-Tabari rahimahullah mi nga xam ne dañ ne loolu day wane ne choix la xam nga dafa am wa arjulikum am wa arjulakum te bu dee wa arjulakum day dellu fasilu ya ayyuhallazina amanu idha qumtum ila as-salati fasilu wujuhakum fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum dafa am wa arjulakum ila al-ka'bayn bu dee wa arjulakum na ngeen yéen ñi gëm yàlla bu ngeen jógee ci julli la alquran wax suuratul maa'ida na ngeen raxas seen xar kanam yi raxas seen loxo yi mooy ca catu baaraam ya ba ca concu ba ah waaye seen bopp yi ngeen masaa seen bopp yi wa arjulakum wa arjulakum bu dee arjula nga wax boobu day dellu ci raxas leen farsilu kon dañuy raxas tànk bu dee wa arjulikum mooy famsahu bi ru'usikum wa arjuli mooy kon masaa bi bopp ak tànk loolu siit loolu day wane ne kon tànk dañ koy masaa kenn du ko raxas voilà waa ahlu sunnati wal jamaa siwa Tabari ah, imaam Tabari moom dane comme que njàng ngi yëpp wóor na am na wa arjulakum am na wa arjulikum loolu mooy choix la nit ki bu ko neexee buy jàpp mu masaa tànkam wala mu raxas ko waaye loolu moom moo ko féete moo ko wéete fii noonu waa ahlu sunna wal jamaa dañ ne fii tànk dañ koy raxas kenn du ko masaa ba mu bu dee ñoo tax ñu ne njàngin wa arjulikum dëgg la waaye loolu mooy borom bi mu ngi ci jublu bu ñu solee ay xuf ay der dallu der wala kawas bu boobaa mën nañ ci masa loolu lay wax waaye bu dee raxas yonent sallallahu alayhi wasallam koy wane mooy hadith Seydina Ousmane Seydina Ali ibn Abi Talib Seydina Abdullah ibn Zayd ibn Asim radiyallahu anhu ñeneen ak ñeneen ci sahaaba yi radiyallahu anhu wane ne yonent sallallahu alayhi wasallam da doon raxas tànkam ñetti yoon bi muy jàpp ba pare keroog bi Seydina Abdallah Mawlana Abdallah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhuma mu ne Yonent bi saa saam dafa gis yenn saxaaba yi ñu jàpp fekk tukki lañ ne woon seen tànk yi am côté yoo xamante ne nii dafa am benn mooy luma foo xamante ne nii ndox mi laalu ko Yonent bi saa saam ne waylul mooy seen ndiggu tànk yi ca gannaaw am lu ci tooyul mu Yonent bi saa saam ne waylul lil a'qaab min an-naar taskare ah, ñeel na safara xur xur xuru mbugal ñeel na ah li nga xam ne mooy sa ndëggu tànk ya mi na naar ci safara mooy loolu wal la ci safara ndax tooyaluñ ko nit ñi dem di commencé di tooyalaat ngir foofu dina tooy bu doon dañuy masaa kese kon yonent bay sa sam masaa moom ñëpp xam nañ ne tànk bi du tooy kon bu moo boobaa yonent bay sa sam doolu leen wax loolu naan leen toskare ñeel na wala way dun xuru mbugal ah ci ki nga xamante ne nii moo bàyyi mooy tànk yi nga xam ne tooy dañuy jàpp bàyyi ay côté yoo xam ne tooyul waaw kon xam ne dañ koy voilà ñu ne bokk na lii gën a dëgër dañ aw tàmbay ni mooy mooy test ni mooy test ni mooy ca ca suufu dëggu tànk ca gannaaw la féete ca gannaawu tànk ba foofu loolu mooy kàmbay ni waa waa ahlu sunna ne mu ni mooy al al al mooy gis nga cont euh, euh, mooy cheville voilà li ñaan de euh, de joor ah foofu nga xam ne day yàq boobu xaw a jóg ci tànk bi te suuf te cheville bi loolu la parce que hadith sayna Nu'man bii da koy wane bi nga xam ne da ne fara'aytu rajula waaw ba looloo tax man de dama doon gis man sayna Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhu wa radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne bi yonent bi alayhi salaatu wa loolu dama doon gis nit ki ah, mankibahu bi mankibi saahibihi waaw wa rukbatahu bi bi rukbati saahibihi wa ka'bahu bi ka'bihi waaw ndax <laughs> muy sësale mbaggam ak mbaggu mbokkam waaye di sësale óomam catu óom mooy ci tànk bi fi buñ taxawee noonu muy laalanteeg beneen bi waaye wa ka'bahu bi ka'bihi mooy loolu la ñuy xam ne kon li waa ahlu sunna wax loolu la mooy ne cheville bi loolu la parce que bu doon ginnaawu tànk la ca gannaaw loolu loolu mooy kon tànk yi dañ leen di tourner ngir parce que mënuñoo susante noonu il faut nga tourner tànk bi ngir yow sa ginnaawu tànk laal ginnaaw kii des ci la ñuy xam ne kon camp wa ilal camp bay ni tekkiwul ni ko siit yi gise waaye mooy ni nga xam ne lool la waa ahlu sunna di wal jamaa wa kon nag mu ngi noonu kon lëkkaale bi ak suñu buntu yi nañ ko kon di wattu sunna yonent bay sa sa hatta ci yi muy wax ndax bu ñu ko deful problème bu rëy te lii ak tëkku la boo xamante ne nii day waral ne loolu di ko wattu daa nekk lu ràññeeku ci julli sinon bu ñu ko deful ay problème kese la ñuy am ak féewaloo boo xam ne mooy dox suñu diggante projet yu bari mënuñoo yëkkatee loo di tegandoo dara te dara waraluñu ko parce que suñu sunna ji nga xamante ne lii yonente bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi daal di jàngale lañu respecté wul kon nag yàlla nañu ci borom bi jàppale te dimbali ñu jo te def ñu ñoo xam ne dañuy nekk sunni ñoo xamante ne nii ñoom ñoom ñoom li leen ñor mooy sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam te duñu rëy mako comme waajal bu lekk bu lekk sa càmmoñ muy rëy rëylu yow itam buñ la nee si bul sa tànk defar ko ak yooyu bul rëy rëylu voilà ñaan ñuy ñaan ci sa kaw wala boog borom bi tabaaraka wa taala di def